ñu ngi waroon a jël si nga xamante ne nii ci la borom bi tabaaraka wa taala leeral sayyidatuna Xawla bint Salaba ni ñëwoon doon jàmbat jorom këram di Aws ibn Saamit radiyallahu anhuma ndaw siito moom nag moom nit ñi dañ ko xamaloon lii nii moo tax Umar ibn al radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la nekk xalifa doon na dox benn bés daa ko ay nit ñuy dox ba pare ñu daal di dajeeg benn màgget ndaw si la woon ndaw si taxaw loo ko di ko wax di wax ak moom naan ko yow Umar ragalal sa borom na nga ragal sa borom yow mii da ngaa nekkoon koo xam ne mooy da ngaa nekkoon ku ba nga nekkee gone as Omar lañ la doon wax nga nekk mag ñu naan la Omar nga nekk jullit ba nekk fii nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu génnee àddina xalifaam bi ñu daal di lay fal nga nekk ñu naan la amirul mu'miniin njiitu way njëlli jullit ñi na nga ragal yàlla léegi nag buñ taxee di wax ak moom Seydina Omar taxaw di ko déglu rek way waxtaan way ndaw si di ko di ko di ko kii muy déglu rek waxu ko dara di dégg bi dégg li koy wax bi nga xam ne nag ci la pare mu dem gaa ñam ñoom àndaloon muy dag dagam yi lenn ci ñoom ne ko ah yow amirul mu'minin yow Umar ibn al-Khattab way ndaw sii mii màgget sii moom soro yàgg na ak yow ci waxtaan bi mu doon wax lan moo way yàgg na wool mooy comme si dañ ko doon wax manoo woon a dem bi tàmbalee wax nga déglu ko tuuti dem sa yoon nga bàyyi ko muy wax boobu ba léegi mu ne ko yéen xanaa xamu ngeen kii mooy kan kii mooy ki boroom bi dégg ay waxam ba wàcc alquran ci moom li qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha est ce que sama borom dina dégg kàddoom kaddu ba mu doon wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba wàcc ci alquran taman Umar mii du ko déglu wat naa ci yàlla ne gis nga bu ma taxawaloon fii di wax fii bë bés lëpp du ma fi bouger lu dul pour dem julli ji li nga xam ne mooy julli farata yi kon kooku mooy kii di nga xam mooy saydina muy sayyidatuna Xawla bint Saalaba bu ñu ñëwee nag suñu yemoon kon suñu boroom mu ngi doon wax daan yi nga xam ne kon ku wax lii moo koy dal mu ne walladina yuzahiruna min nisaikum ñuy wax loolu le min nisaihim ñi nga xam ne ñooy wax seen soxna yi naan leen xaraam ngal la yéen jàppe naa leen comme sama ndiggal yaay ñoo ñële summa ya'uduna lima qaalu ba pare ñu bëgg delluwaat daal di sëy ak ñoom mooy ci sëy bu jaar yoon waxuñu takkadde mooy ne mu am rapport direct kooku bala ñoo laalawaat il faut nekk lenn ci lii mu ne fa tahriru lima qaalu kon fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa li ñuy jëkk a def mooy goreel ab jaam laata ñuy laalewaat ci kawlal ci sëy zalikum lii nii lii mooy bu njëkk bi mu ne lii nag tu'azuna bihi moom laa leen di waare te di leen ko digal ngir ngeen doxe ko wallahu te borom bi bima ta'maluna xabir li ngeen di jëkk ko xam la ku ko dañ ko mu ne fa man lam yajid képp koo xam ne nag amul amul jaam bu mu goreel doyal wala nga du nekk jamono joo xam ne jaam amatul ana lan ngay def mu ne fa siyaamu shahrayni mutatabi'ayni kooku day woor ñaari weer yoo xam ne day fafaloo day takkaloo bu ci coupé dara dagg ci benn ndax waaye waaye damaa kii woon déedéet mooy day tàmbaliwaat xanaa kay mu nekk loo xam ne dafa feebar moo tax moo ko dal mu mën a arrêté wala boog bésub tabaski wala li nga xam ne mooy bésub kori ndax loolu woor ci dañ koo xaraamal bu dul loolu day woor ñaari weer yu mat sëkk min qabli an yatamassa laata ñuy laale waat ci sëy ci kaw lal de mu ne nag kon lii mooy ñaareel bi ku amul lële muy jaam mu ne nag faman lam yastati képp koo xam ne moom manu la woor ñaari weer yu tegaloo ndax dafa am problème mu santé wala yu mel noonu faman lam yajid ku trouvéwul faman lam yastati ku manul fa it'amu sittina miskina kooku na dundal li nga xam ne mooy mooy mooy soixante miskin moom na daal di dundal lool lële juróom benn fukk <coughs> ci li nga xamante ne nii mooy ay way ñàkk di soixante miskin zalika la lii nag boo gisee sunu borom ne lii ma atte bii ma teg li tu'minu billahi wa rasulihi ngir ngeen yokk gëm borom bi tabaraka wa taala te doxe atte bii mu leen tegal te xam ne moo ko wàcce te na ngeen ko doxe wa rasulihi ak ndawam bii ma ko jaarale di alayhi salatu wassalam mu ne wa tulka wa mooy defalee yàllay atte bii la teg ci ko wax lu mel nii de wa bëgga ba ba bare bëgga delluwaat sëyëg sox soxnaam walil a kantaa ñi suul jëf weddi nag ne àtte bii duma ko doxe dara lañ dul doxe lii way dara fii man daal sama yoon new ci lool mooy lan àtte yooyu mooy lan kii du sama femme la ba léegi fa sew ma ko waaye pourquoi ñu may teg yi maa bañ mu ne kooku na ko leer ne kooku ñeen na ko azabun <coughs> mbugal alimun bu tar léegi nag am na benn laaj bala ñoo jàll waa bu dee ne waa ji daa wax lii ba pare daal di jotewaat ak soxna si laata muy kafaara ana lu muy def déedéet li gën a dëgër ci waxu boroom xam xam-xam yi rahmatullahi alayhim mooy day tuub tuub gu sell ndax def na lu ko yàlla xaraamal ndax dana ko woon bala ngaa séyeg moom bala ngaa joteeg moom ci lal na nga def benn ci moom bu joteeg moom te defa ko ci dara mooy nag dañ ko naan tuubal tuub gu sell te defi waat la lañ la waxoon benn ci yoo yële bala ngay joxe waat ak moom beneen yoon wallahu ta'ala alam mu ñu boroom di wax ne innal ladina yuhaadduuna allaha wa rasulahu kubitu mu ne innal ladina gaa yi nga xam ne yuhaadduuna allaha ñooy noonoog borom bi di daal di wuteeg ay atteem yi mu tëral ne doxaleen ko comme yii wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallama kubitu gaa yoo yële de alku nañu mooy boroom bi daal di leen rëbb alku nañu ta torox nañu ta dina am mbugal mu tar dina leen dal kamaa keem ni nga xam ne ta la daal di perte woon ta daal di torox alladina min qablihim ñi leen jiitu woon ta weddi woon attey borom bi tabaraka wa taala mooy ne ñoom loolu la de lool moo leen dal mooy ne ñoom ñoom ñoom torox nañu teg suñu borom dina leen teg li nga xamante ne nii mooy mbugal mu taratar kon ni nga xamante ne nii moom la tega woon mi nga xamante ne nii ñoo leen fi jiitu woon de kon nag mu ne kon suñu boroom ne kon nag waqad anzalna ta wàcce woon nañ ayatina la aaya suñu laaya yi de daal di woon nañ koy wàcce mu nekk yoo xamante ne nii nag aaya la yoo xamante ne nii mbayyinaatin yu leer nañ walil kaafiriina ñeel na nag ñi weddi li ma wàcce ci alquraan wàcce ko ci sama téere yi ne daal daan koy doxe ñi nga xamante ne nii ñoom weddi nañ loolu le ñoom de dina leen ñeel adabun mbugal muhiinun gu leen di doyale du leen di doya dal goo xamante ne nii mbugal la gu leen di doya dal de gàcce gi dina leen dal kon ni mu dale woon ñu leen jiitu woon yawma yab'athuhumullah suñu boroom nag mel ni dañ na ko waa moom bugal mu tar moomu di leen doye buggal moomu di leen doya dal kañ lay xaw mu ne yawma mooy bis mi nga xamante ni fii ci àddina mooy kubitu dinañu nekk ñoo xam ne dañ leen di gàcceel toroxal leen rëbbu leen waaye ñu gàcceel leen waaye mbugal mu mu leen di doya dal mu ngi leen di xaar mel ñu ne ko waa bés ban lay xew mu ne yawma mu ngi ba nga xam ne yab'athuhumullahu jami'an jami'a bés bi nga xamante ne nii ci la boroom bi di dajale mbindeef yépp daal di leen dekkel pang leen fa yunabbi'uhum ñoom ñoom ñépp mu daal di leen xabaar bi ma amilu ci li nga xam ne moom lañ doon jëf rawatina ñoom yéeféer yi doon weddi sama aaya yeeg sama atte yi ne duñ ci doxe dara xalaati ñeneen lañ koy jënde ñooñu de dinaa leen dajale comme ni may dajale ñi ma nanguloon fa yunabbi'uhum ma xabaare leen ñoom yéeféer yooyale bi ma amilu ci lañ doon jëf ñoom nag loolu ñu ahsaahu llahu borom bi teeg na ko tribde malaaka yi bind nañ ko ci ay registre ñu teg ko téye ko wana suufu ñoom nag fàtte nañu caay caay googale di dañoo defi caay caaya daay caay caay ci kaw suuf ba yu bari defoon sax we fàtte nañ ne doon nañ ko def wallahu tabaram bi ala kulli ci lépp shahidun ku ko fekke la te ku ko teewe la te ku leen ci àtteellëg la suñu borom ne alam tara anna allaha xanaa ñoom nii xanaa yow gisuloo anna allaha an ya'lamu moom borom bi tabaraka wa taala ya'lamu moo xam ma fi samawati li nekk ci asamaan nooy xanaa xamuloo kene borom bi gisuloo kene yow lool xabaar boobu di këlu la yow jullit bi kene borom bi ñoom yéeféer yii nii li ñuy def moom ne man duma leen yëg ay waay xanaa xamuñ ne borom bi ya'lamu moo xam maa fi samaawaati li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak nekk ci suuf yi maa yakunu du nekk min najwaa ci déeyalante nit ñoo xam ne dañuy wax ci secret salaasati nekk ñett di di paa nekk un huis clos ne dañuy waxtaan secret seen biir illaa huwa rabi'uhum lu ne borom bi mooy seen ñeenteel de wala xamsatin du juróom lañu nekk di wax seeni secret seen biir illa huwa saadisuhum lu ne borom bi tabaaraka wa taala mooy seen juróom benneel wala adna min du caagante ne lu gën a néew yi ma fi tudd ni min zalika wala aksara wala yu ëpp lim yi ma fi tudd illaa huwa maahum lu dul ne boroom bi mu ngi ànd ak ñoom aynama kaanu fu ñu man di nekk mu ngi leen di ànd xam ñu ne xam seen xam-xam nekkul ne daf ab jëmm la bu leen di topp déedéet mooy génn ñu ci xam-xamu yàlla bu yaatu bi summa ginnaaw gi yunabbi'uhum mu daal di leen xabaare bi ma amilu ci liñ doon jëf ci àddina yawmal